rawahul buxaari rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ak ñun ci suñu garab gi ba léegi ci tool bi suñu buntu bi nga xamante ne mooy deux cent vingt-trois baabu amri as-saa'imi bi hifzi lisaanihi wa jawaarihihi anil muxaalafaat wal mushatamati wa nahwihaa Euh, ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis ñaari xadiis kese la fi doon mille deux cent quarante mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa kaana yawmu sawmi ahadikum falaa yarfus walaa yasxab banim jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis bu mujj bi ci bunt bi muy mille deux cent quarante et un mu ne wa anhu ba léegi mu ngi koy jëlee ci mu jële woon xadis ba di saydina mawlana abu hurayra dawsi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah annahu qaala mu ne nee na qaala annabiyu mu ne qaala wax na annabiyu yonent bi ñu soloo sallallahu alayhi wa sallam man képp koo xam ne lam yadaa bàyyiwul qawla zuuri wax yu wax yoo xamante ne nii wax ju ñaaw la wax la joo xamante ne nii du waxu dëgg même bu lee ne nit ki ni mu koy présenté da koy def ba nga xam ne yow tem nga jàpp ne dëgg la alors que lépp neen la ku bàyyiwul loolee wala amala bihi tey jëfe neen di jëfe wax joo xam ne teguwut dara mooy ay jëfa mel noonu non seulement muy pratiquer di def ay faux témoignage ak wax ju dul dëgg ba pare di doxale noonee di jëfe lu bon waaw falay sa nekkut lillahi ñeel yàlla xaaja benn aajo borom bi soxlawul fii an yadaa kaw ku mel nii moom di bàyyi taamahu li nga xam ne mooy ñamam wa sharabahu ak naanam naan day woor borom bi soxlawul wooru ku mel nii mu ne rawaahu soloo na al-Bukhari daal imam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba wala Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin ta'ala léegi laaj bu njëkk bi jàngat bu njëkk mooy comme donc ko solo ñu ne la Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi na ko ci ñaari bërëb ci musnad bi na ko noonu mbokku taalibeem al imaamu Abu Daawud indi na ko kitaabu sawm baabul ghiibati lis-saa'im na ko noonu al imaam Abu Iisa at-Tirmidhi abwaabu sawmi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu tashdiid fil ghiibati lis-saa'imi nako noon al imaamu ibnu Maaja kitaabu siyaam baabu maa jaa'a fil ghiiba war rafath lis-saa'im al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala al imaamu al-Bukhaari rahimahullah voilà moom ñaari bërëb la ko def indi na ko kitaabu sawm baabu man lam yada' qawla zuuri wal amala bihi fi sawm ëllëgo kitaabul adab baabu qawlillahi ta'ala wajtanibu qawla zuur Allah <laughs> wajtanibu qawla zuur waaw wax joo xam ne kërib la nar la mooy te ndoku leen ko waay waaw wajtanibu waaw mooy te ndoku loon qawla zuur wax joo xamante ne ni zuur la waaw waaw walla Raafid ne az-zuur moom mooy al waaw waaw ak jeng dëgg jëm ci li nga xam gi solo Imaam An-Nawawi taay li waxoon ne zuur en fait ak shahaadatu zuur qawlu zuur euh, comme li euh, euh, hadis ñoom Seydina Anas ñoom Mawlaana Ibn Abbaas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ijtanibu asab al al al asab al mubiqaat waaw mooy te na leen da dañu laaj yeneen tibay saasaam su ila rasulillah saasaam anil kabaayir aw dañ koo laaj ci bàkkaar yu mag yi wala boog mu doon wax ci bàkkaar yu mag yi waaw mu ne al ishraaku billah wala shirku billah waaw premier bu garaaw a ngoogu <laughs> waaw mooy Euh, di bokkaale yàlla wa uququl walidayni ñaar di ñaawee jëm ci ñaari waajur fekk bi muy wax yooyu dafa toogoon mu daal di dafa dafa wéeruwul mu daal di toogaat bu baax Allahu akbar waaw daal di toogaat bu baax moom yonent bi alayhi wa qawlu zuur maa ngi leen di may te logoloo waxu bu zuur wala shahadatu waaw al imam mu ne loolu nag mooy xam nga lan la mbir mi leen la mooy loo xam la nit ki da koy <laughs> day da koy taaral defar ko ba nga yaakaar ne mu ne asluhu tahsinu shay'i waaw parce que ci la doon ne amma zuur fa qaala as-Sa'labi al-mufassir wa Abu Ishaq wa ghayruhu asluhu tahsinu ash-shay' wa wasfuhu bi xilaafi sifatihi waaw wa wasfihi bi xilaafi sifatihi hatta yuxayyalu ila man sami'ahu aw ra'ahu annahu bi xilaafi ma huwa bihi wa huwa tamwiihu al-baatil bimaa yuuhimu annahu haqq al-imaam an-Nawawi ci al-Minhaaj fekk mu ngi doon sara hadiis bi ñu doon ne Seydina Anas nettali na ko ah alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir qaala qawlu zuur aw shahaadatu zuur voilà mu ne nag ah ku mel ni as-Sa'labi ak Abu Ishaq ak keneen ku ñoom nee nañ cosaanu az mooy di jéem a rafetal benn mbir ak di ko jéem a peinture di ko melale lu wuteeg li mu nekk dëgg-dëgg ba li nga xam ne mooy ki nga xam ne xamul moom daa jógee léegi door a gis mbir mi. moom day day day day day jàpp ne bu dee da koo gis wala mu dégg mbir mi bu dee wax la wala mu gis ko mu jàpp mbir mi lu mu dégg mbir mi ni mu demee waaw loolu nag mooy lan tam wiixul boosali bi mooy xaw a peinture rafetal eh, li nga xam ne mooy neen eh, ba li nga xam ne day niru li nga xam ne mooy dëgg <laughs> eh, siiw na de <laughs> waaw caaxaankat yu bari wallahi lii la ñaa liggéey waaw lii la ñaa de mooy seeni caaxaan la ñuy yor di ko wéyal mais dañ koy peinture liñ naan rek ci gàttal jël neen peinture ko dëgg waaw du tee neen de waaye nag dina nax ñu bari waaw <laughs> waaw aka bari fausse yi ñu mel nii waaw seen waxi caaxaan yi ñuy wax nag après nag gaa comme que ñooy doomu diw wala di gaay gaay ne xaw na jàng te tamit bon euh, man poésie moom ça ne ak man diine waaw man poésie arabe di wax ay poème arabe bon ak xam diine moom lool lool lool lool lool ñaari choses yu wuute la sinon xanaa shu'ara yëpp kon nekk ay ay ay ulama fuqaha mukk ay ulama lañ waaye ci seen domaine <laughs> waaw mais fiqh li ci wàllu hadith yeeg yooyu xamuñ ci tous mooy façon yi may wax nii laa wax waaw ñooñu nag di jéem a mbaal nit ñi di leen nax ci seen waxu caaxaan yi hein tout le temps di s'arranger avec la vérité di masquer la vérité ba muy euh, niru li nga xam seen caaxaan yi comme quoi ba mu niroog dëgg loolu mooy suur <laughs> léegi nag yonent bay saat salaam nag dane ku bàyyiwul wax ju mel noonu mooy waxu neen rek xam nga lii mooy neen mooy baatil la nga koy jéem niru la dëgg ak di jëfe dë neen joo xam ne ci biti nii ku xamul jàpp ni dëgg la parce que sëriñ diwam koy def wala kilifa sàngam waaw yow na la leer ne moom borom bi soxlawul yow sa ngay nekk naan da ngay bàyyi sa lekk wala sa bàyyi sa naan al imaamul Buxaari rahimahullahu taala buñ jëlee kitaabu sawmi baabu man lam yanaa qawla zuuri wal amala bi fi sawm mu ne haddasanaa Aadamu ibn Abi Iyaas mu ne nettal nañu suñu sëriñ de Aadamu ibn Abi Iyaas Abdurrahman al-Asqalani al-Khurasani Abul Hasan al-Marwazi at-Tamimi mawlahum al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 220 qaala mu ne haddathana ibnu Abi Dhi'b mu nekk leen nettal moo Ibn Abi Dhi'b maanaam Ibn Abi Dhi'b moom maamam bu sori lañ koy dàkkantele xoolal turam Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b Hisham ibn Tha'laba ibn Abdillah ibn Abi Qays ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi Abu al-Harith al-Madani moom gis nga Muhammad ibn Abd al-Rahman moom maamam bu njëkk al-Mughira la tudd Mughira boobu di doomi al-Haaris Haaris boobu nag mooy doomu Ibn Abi Zib bu Abu Zib bu Hishaam la tuddoon Ibn Shu'ba bokkoon ci ñi nga xamante ne ñooy al waa Banu Aamir si waa Banu Maxzuum ci waa Quraysh waaye madani la moom nii eh, gane àddina la quatre-vingt moo magoon ñoom imaamu Maalik ñoo nekkandoo woon fi nga xam ne mooy Madinatul Munawwara mook imaamu Maalik ibn Anas rahmatullahi ala al-jamii' génn la cent cinquante qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Sa'iid al-Maqburi di Sa'iid al-Maqburi di Sa'iid ibn Abi Sa'iid Kaysaan al-Maqburi Abu Sa'iid rahimahullah al-Madani yu génn àddina li nga xam ne mooy 123 ci wuute bu ci am an abiihi Sa'iid jëlee ko ci baayam di Kaysaan Abu Sa'iid al-Maqburi al-Madani rahimahullah génn àddina la 100 Eh, moom an abi hurayra mu jële ko ci sëriñam bi ci sayyidina wa mawlana abu hurayra al-hafiz ad-dawsi eh, al-yamaniyu ah, dugg ci l'islam la fet bi après xare xaybar juste mu ñëw xaybar fekk fa yonent bari saa saa waxoon nañ la bi mu ñëwee yonent saa saa laaj ko ne koy foo jóge mu ne daws <laughs> yonent saa daa sigg <laughs> ne man foog moom ne daws nit ku baax am na fa <laughs> parce que avec Euh, euh, parce que ab Tufayl ibn Amr la parce que ab Tufayl moom Dawsi la mbokk ñoom Seydina Abu Hurayra la moom dafa teel a tuub ñëw Makka la ñëw fekk Yonent saa après mu tuub quoi ba bëggoon fa def Yonent saa salaam ne ko mënoo fi nekk léegi mu ne ko may ma bu ma demee ma woo sama waañoñ mu ne ko waaw mu dem Yonent saa salaam dana ko da ngay dem yow mënoo nekk ak man fii dangay dem ba boo déggee Makka gii day xaw a yow léegi da ngay dem sa dëkk waaw mën woote ci diina ji. léegi yow bul ñëw yow toogal ba nga dégg samay mbir rek ba samay mbir feeñ na après nga dooru ñëw mu dem nag di jéem a woo ñoom Seydina Abu Hurayra ak mbokkam yi <laughs> kenn gëmu ko ci la ñoon naan yoneen saa salaam naan ñaanal yàlla laa ba mu déggee ne yoneen saa naa def na sax ak léegi nag mu ñëw ci ko yoneen saa salaam waa Daws ñaanal yàlla mu mbugal leen na leen alak ñoom ñëpp ñu yées <laughs> nangu ñu fii de di dawsan wa ti bihim ah borom bi yàlla na nga indi waa yàlla na nga gindi waa daw si te ñu indi leen <laughs> moo tax ba mu demee di ñëwaat nag après nag yuy ñëwaat nag ci la ànd ak groupe bu bari nag non Seydina Abu Hurayra nag radiyallahu anhu nag ñu ñëw nag lan set bi ñu ñëwee fekk yoneen saa sallam dem Xaybar xare Xaybar ñu fekk fa Maalik ibn Urfuta moom la yonent saa salaam defoon radiyallahu anhu moo yoroon intérim bi moo doon jiite <laughs> Seydina Abu Hurayra nee na man bi ma ñëwee li ma njëkk dégg ci alquran yoo xamante ne ñu ngi koy tari ci jàkkaay yonent saa salaam fekk boo keneen a doon jiite Maalik ibn Urwa radiyallahu anhu moo yoroon moo moom la yonent saa salaam waxoon mu jël intérim bi ko mooy dem na Xaybar léegi moom mooy gérer mooy jiite mooy yor euh, les affaires courantes dëkk beeg yooyu yëpp ay actes yëpp moo koy gérer nee na julli fa tombé. way mu dari fatiha di jàng waylul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun nee na maa ngi naan Abu Hurayra sama bopp sama xel maa ngi naan laa ilaaha kon bi ñun waa daw sa alko mii mii mii diw diw ñun waa daw si lii rek la ñuy lii de mooy suñu suñu activité ñun <laughs> waylun toskare lil mutaffifiina ñi nga xam ne ñooy ñiy xompal saa mooy àqu nit ñi moom en fait jikko du bon lañ yor mooy nit lañ yoo xam ne c'est des égoïstes purs et durs waaw te borom bi leeral nañu lan mooy mutaffifiin mooy na ñi nga xam ne idaa kaalu ala naas bu dee dañoo ñëw eh, en tant que kuy jënd dañu naan waa ji leen di jaay na mat ne kilo yi mat ne liibar yi mat na litre yi mat na mbir yi mat dañuy taxaw di ko surveiller eh, eh, eh, bàyyil balaas bi mu tegu laa wax moo yow moo yow jàllo looy liggéey nii ah maa bëgg a kii na mat bàyyil balaas bi ba mu kii yastawfu naan na mbir yi mat di ci def kii waaye nag cette fois ci bu dee ñoom ñoo ñëw nag ab grossiste la dem buy jënd kenn du moom na yëppay mat waaye bu ñëwee nag bay bay bay bay bay ba ba ba war nag bi jaay nag ci boutique am bi ak yooyu moom bu dee kantaa moom moom du defal noonu muy doxale bëgg ñu koy doxaleeg moom te di ko doxaleeg ki koy jaay en moom du ko doxaleeg ñi muy jaay en détail jamais waaw day ñëw teg balaa nga kii rek mu yëkkati affaire bi lekk ci gaay quelques grammes waaw wa ida kaaluhum aw wazanuhum days leen nattale wala di leen peser ci litres yi wala euh, wazanuhum ci kilo yi wala litres yi kaaluhum ah, euh, aw wazanuhum yuxsiru ñu ñu ñu leen di wàññil seen xaq yi waaw mooy noonu lañ mel nit ko ju bon xatta mooy lépp loo sëq ak ñoom ah dañ lay fexe fraude jamais jamais jamais ñu waayal Seydina Abu Hurayra nee na man ci biir julli ji laa nekk radiyallahu anhu bi Maalik ibn Urfa di jàng aayay radiyallahu anhu ma ne halaka diw halaka diw bàyyi diw de alku na diw alku diw alku diw mais ñun lii rek la ñuy def moo tax gis nga mbon dina law ci gox ba nit dina juddu foog ni lii mooy li jaadu waaw on naa la ko waajee xam ne ba muy dóor a ñu naan ko ay ay prêt bancaire yii nii di am ay ay ay daa daa daa daa daa xaram moo affaire bi da koo jële woon kaw quoi moom te kat gox bi mu jógee Sénégal moom ba mu doon jàngal Alxuraan mais gox bu siiw ci wàllu jàng alquran ak ustaas yu bari yeeg mokkalkat yi mais moom bañ ko ko waxee ba mu déggee sëriñ bi rek yàlla dut ko wax non saa dafa kaawu quoi. dane moom mais mais non xaaral parce que moom lii nii moom fa mu jóge noonu mais gars yi alxuraan ak la ñuy jàng te ñooñ seen kër yi yëpp ci yii def ci banque yi nii intérêt yi ciy jóge daanaka ci lañ ko tabax daanaka ci lañ ko tabax. ñu na sëñ bi nag ah <laughs> lool en tout cas daa xaram <laughs> waaye affaire bi da koo da koo lu tax pourtant ñoon ñu ngi alxuraan a di jàng mais mooy wal iyaadu billah mooy problème bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi te lool alxuraan ko jëkk a wax ah, suñu boroom bu ko jëkk a wax ci suuratul jumaa مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها kamasalil ximaari yahmilu asfaara wal iyaazu billaah suñu waroon ne masalu misaalum ñi nga xam ne dañ leen a yenoon tawraat waaw nanguwuñ koo yenu mooy dañ leen koo teg ngir ñu doxe ko waaye nanguwuñ cee tënku nangu tënku googu nag mën na nekk ci loo xam ne li li gën a siiw te gën a feeñ mooy inaadan la ak jalgati ak maa tey mais léeg-léeg ak gàttañ loogu sànkan dina tax doo doxe li alquran wax ak téere bala yàlla jox <coughs> bañ koo jàng bañ a xool fiq bi ci biir parce que looloo tax li yàlla yi digle ngeen koy dundi waaw ngeen am agressé arrêt goo xamante ne nii bu prononcé la mu graw la ba tax du ngeen doxee dara la leen yàlla jox la leen yàlla dox loo waaw boobaa ñooñu day nekk am yeen ci kaw lay diis moo tax mu ne hummilu tawraata summa lam yahmiluha ka masalil ka masalil himaar ñooñu seen misaal mooy misaalu mbaam dane i ma ne waaw mbaam aa mooy laan mel na laanu kër yi laan laan mbaam sëf waaw di ñuy yeb bagage yi bay tool yi di dawal sareet waaw xam nga boo ko yenee ay téere yu gànjam yu précieux ba pare muy réer te pourtant bu xooloon téere yi bu doon am na capacité xool téere yi doon na gindeeku walla iyaazu billaah ci wàllu xadiis al imaam as-Suyuuti wax ko neneen wa xaamilul xadiisi bi ixtisaari an fahmihi kamathalil ximaari ci alfiya bi mu ne wa xaamilul non aji yenu xadiis yem ci képp yaxu xadiis bi kese moom daal bu nee nii man nag tari xadiis boo ko cuq mu tari waaye boo seetee moom li muy tari ak ay jëfam daanaka moom moom moom li muy def yëpp xadiis yi mu mokkal da koo tere sawaay bu leen jëw waaw waaw mokkal na xadiis yi wax jëwa ah. xawlu zuur yi bokkaale ñaawe ci ay waaru waa juróom yooyu yëpp mokkal la leen te pourtant ci la dëkk mu ne nag aji yenu xadiis yem ci képp wëlli ba pare won gannaaw xam la ca xadiis ba la wax te di ko jëfe kooku mook ximaar mook mbaama yem <laughs> loolu la laay bi wax bi <laughs> dëgg naqari rek waaye loolu wax gi nu koo rafet ndax waxu borom bi la tabaaraka wa taala voilà ñun nag suñu nopp yi daa tàmm dégg ay caaxaan ak yu ñu doon wax li imaamu Nawawi doon wax sànk rahimahullah naan zuur mooy baatil ak neen la goo xam ne moom lañuy ñuy fexe peinture ba mu dëgg dañoo miin yooyu ba léegi boo waxee dëgg gu gu gu jaar yoon boo xam ne bu dara waxut la day choqué suñu bu nopp yi day choqué waaw dina yàgg sokewu kon waaw parce dañoo miin ak neen en ñu bari ci ñun wal iyaazu billah kon nag suura <laughs> ko kon al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu <laughs> an Abi Hurayra génn àdduna la cinquante-neuf euh, juste te moo ca ñaanoon borom mi ah moom moo ñaanoon borom bi ne yàlla na parce que daa saa saa di wax ne. di leen moyta dokaloo euh, euh, reñu jamono ji nga xamante ne ñii ñii dirigé di yor mbir mooy gone ay gone la yoo xam ne ci Quraysh lañ bokk ñàkkub yar lañ def waaw amuñu yar ba pare ñàkk teggin waaw di yàq rek nag ay yàqkat lañ Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne man de ñaan yàlla yàlla na yàlla yàlla na bu ma fekke la yàlla na bu ma fekke jamonoy gaay woon te bi muy ñàkk bi muy kii yooyu jeunes yooyu ñu ngi dund waaw doon na wax ne sax man mu ma sañoon bu ma mënoon naa leen a wax diw mii la ak diw ak diw ak diw ak diw ñii ñii ñii la waaw moo tax ci jamonoy Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu génn àddina nguur ga dem sa loxoy xale ya <laughs> mu nekk nguur sax ndax avant nekkul woon nguur ci loxoy xale ya gis nga tojaange yañ def bañ ñëwee gis nga tojaange yu rëy ñu def te gisoon ci lu bari waaw ci la ñoom Amr ibn Sa'id miñ la wax al Ashdaq ak façon yooyu ñoom Hajjaj ibn Yusuf yooyu ñëpp après lañ génn waaw yàq yu tojaange yu bari yi lañ waaw daal di daganal di xare makkaat di fa dóor ay man janiq ay bomb ay ay kii ay ay ay ay kii ay catapulte ba catapulte kaaba gi toj gi rajax te ñore <laughs> parce que nee nañ waa ji nekk fii nii lañ war a moom moom muy Seydina Abdallah ibn Zubayr avant loolu rey nañ Seydina al-Husayn ibn Ali sibtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanata rey nañ sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam Seydina al-Husayn faat nañu ko ca Karbala fële ca bilaadul Iraq bilaadu Xurasaan waaw faat nañ ko foofu radiyallahu anhu après ci lañ def seen tojaange yu rëy yi ñu ne kenn ci des Abdallah ibn Zubayr parce que ñoom ñaar la woon Sayyidina al-Husayn radiyallahu anhu Sayyidina kii nii Abdallah ibn Zubayr ñii ñooñu doon turir te xaaral waaw Ah Husayn wal iyaadu billah radiyallahu anhu léegi nag Abdallah ibn Zubayr ci des te ñoom ñaar ñoo génnoon Medina bañ a jaayante ak ah, roi bu bees bi <laughs> waaw <laughs> Seydina Husayn waa Iraq woo ko di ko yónni bataaxal ba mu dem Seydina Abdallah ibn Zubayr waxoon na ko bul dem fenn desal fii ci ci yow nañ des fii Iraq yi wóorul Mawlaana Ibn Abbaas ne ko bul dem foofu rek waaye foofu daa wóor Mawlana Ibn Umar dab ko ci yoon bi ku ne dab ko waaye dogalu yàlla bu ñëwee ñëw na waaw joxe na kaa doom dem na gaa yi bañ te ne ah fekk fa un régime terrible waaw plus que dictatorial boo xamante ne daa tax ñene woon dinañ ko jàppale manuñu ko manuñu ko waaw ce n'est pas que rek gaa yi dañoo bàyyi seen parole noonu parce que ay c'était des lâches ah, ñu n'étaient pas des lâches non comme ni ko gars yi di présenté non ñu wax naan naan naan waaye nag ay trahir man lañu wala yasubillah du ngeen bàyyi kañ <laughs> ñu nekk trahir man yi <laughs> ñaata yoon la nit ñi bëgg jàppale benn leader benn gox ne dinañ ko jàppale waaye régime bi yóbbu ko ay gendarme ay policier ay l'armée sax ñu leen de telle sorte que gars yi kenn yëngoon loolu kay mooy ñépp xam nañ ko. loolu ba gis nga mosoo génn ñoom ay lala la waxoon duñ ko mën a loolu ko war a mën a def te kon gars yi dañ koo may sax mu dugg ci lañ euh, fàtte yoon yépp ne bu mu àgg si Karbala bu mu àgg si kii donc euh, euh, fii nga xam ne mooy mooy mooy Iraq ñu ko ca digg ba ca ca buntu ba ca Karbala ko foofule wala iyaazu billah waaw léegi ñu def moom duñ leen wax ñuy wax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon invité. ñi ko doon invité tekkuñ ne dañoo nekk ñoo xam ne ay laaj kese dëgg la ba Muslim ibn Aqil demee gaa nañ doxale ñu ru na doxalu nu laaj la mais sukk mooy euh, nit ñi loolu la léeg-léeg du ñu mesurer les conséquences li ñu bëgg ak buñ bëggee dara duñu ñu mesurer affaire yi parce que keroog ba Muslim ibn Aqil radiyallahu anhu mi Sayyidina al muy cousin wam ndax papa bi Aqil grand frère Seydina Ali mi jur al-Husayn la radiyallahu anhum mu yónni ko ngir mu dem palper la le terrain ak yooyu ngir yëgle na moo ngi xool ni mu demee ba ñuy rocceeku keroog di ko bàyyi fa mu newoon kenn kar kenn lool c'était du foulage parce que quand même c'était pareil le gouverneur <laughs> waxoon nañ waaw yooyu sax waxoon ko daal dañuy yàggal <laughs> yooyu noonu le Seydina Abu Hurayra xamoon mu ne nag yàlla yàlla na bu ma fekkele nguuru gaa yooyu ko wax waaw waaw rey Seydina Abdallah ibn Zubayr pendre ko ci biti Makka kooram ku romb di gis ñu ne voilà comme ça bii mu nekk nakaalan li ma tabar képp koo xam ne di nga fi jiira diiranteeg mag suñu nguur gi nga xam ne ni ñu def kii loolu lañ laa def <laughs> alhamdulillah moo tax daroog bi ko yaayam gisee sëy naa asma bi mu yégee loolu radiyallahu anha daanaka tuuti la ci teg sax génn àddina ndax naqar binti abi bakr radiyallahu anhuma di yaayu sayyidina abdallah ibn zubayr waaw waaw <laughs> wal iyaadu billah kon ma ibna eh, eh, kii lañ do abu hurayra moom moo ñaanoon ne yàlla yàlla moo fekk te nguur goog la soixante la commencé bi sayyidina muawiya génnee àddina ci la mbir yi tàmbali moom nag borom bi nangu ñaanam faat ko un an avant muy l'an cinquante taala an seydina wa mawlana mu solo ci xadiis cinq mille trois cent soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante bakr ibn makhlad Ah, keroog am na ku ma gis koo xam ne waa ji dafa dafa xawma dafa xamul lii wala dafa yeewul wala da ci bàyyiwul xel naan man moom si naa bu Hurayra dee nañu <laughs> radiyallahu solo na cinq mille li ñu wax trois cent soixante-quatorze hadith waaye man bi ma dajalee ci téere yi nga xam ne ñoo nekk ci yu lislaam yee musnad yeeg yu imaam ahmad imaam ahmad mu dajale moom daana musnadam booy seet ab hadith moom bu doon benn téere kese lañ naan la yem ci kese dañ naan jëlal musnad imam ahmad pour nga ci ngay amee chance dajale plus de moo ëpp lu mu dajale ah moom waan yi mu dajalee musnad yi xool sunan yi xool sihah yi yooyu yëpp gisu ci lu mat loolu xaaju koo mat ma mais kan moo lox loolu yow borom xam-xam yi baax na ba dañ naan la loolu mooy ci musnadu Baqi ibn Makhlad musnad boobu mooy di gënoon a rëy bu amoon Baqi ibn Makhlad bu dëkkoon Espagne lo musnadam boobu gaay bi ñu ñëwee xam nga rek mooy noonu lislaam yi bu ñu ñëwee ci ci ci dëkkub ni ñuy njëkk a def téere yi la ñuy njëkk a saccagé mooy comme ni américains yi defoon rek wala iyaazu billah bi ñu ñëwee Bagdad l'an 2003 saccagé bibliothèque yépp xam-xam bi lañuy ak ta Mongolie ne woon seen maam ci loolu jiitoon nañ leen ci mbokk Genghis Khan Genghis <laughs> kenn gis xaat non yooyu yeneen histoire bi yaboo ñun ñu continuer suñu lii si <laughs> ñoom jiitoon nañ ci bañ ay Bagdad ak yooyu dañoo yàqaate téere yi dañuy jëli taal di sotti ci biir laaj euh, lu lu xam-xam bi parce que xam nañ ne loolu mooy mooy li aw xeet waaw xeet woo xam ne xam-xam deful ak moom ñenn c'est une xeet perdue. ñooñu xeet la woo xam ne perdu nañu waaw wala boo gisee ni ñu tubaab yi rawee c'est normal imaginez bu ouverture classe yi di ñëw waxoon naa ko fi ñépp ay impliqué njàngum gone yi fépp waaw xale yi mooy xale yi plus grand yi adolescent yi ñépp da gis lycée yi université yi collège yi primaire yi lépp maternelle yi ñépp impliqué wu réew mi yëpp ci xam-xam bi ko waa c'est l'ouverture si kii ñu koy waaja nangam nangam te du affaire folklore boobu nga xam ne ñun côté folklore bi rek walla nan la ñuy sol nan la ñuy kii nangam ak nangam kese non mooy lii c'est du sérieux c'est l'année bi nga xamante ne il faut préparer ngir mën a kii réussir jàll beneen classe ainsi de suite bu dee réew yi nga xam ne amuñu joxu solo loolu. day xew mel ni dina xew bon dina folklore bi dina xew nii rek ak tamit càmbal càmbal ji mais très de sérieux loolu lay wane ni fii xam-xam amu fi doole waaw wal iyaadu billah kon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man lam yada' qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi haajatun fi an yada'a ta'aamahu wa sharaba noonu la ko ndee beneen bi ci kitaabul adabi foofu al imaam al Buxaari dane haddathana Ahmad ibn Yunus <laughs> muy Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi Abu Abdillah al-Yarbu'i mawlahum al-Kufi di <laughs> génnaat na deux cent <laughs> mooy Shaykhul Islam Eh, mooy shaykhul islam shaykhul islam nag du du du du du du du du lu tuuti ah laa <laughs> hawla wala quwwata illa billah laa <laughs> hawla wala quwwata illa billah ah laa <laughs> hawla non shaykhul eh, eh, islam bu ñu ko wax n'importe qui non non non non imam ahmad nag moo ko tudde moo ne kii mooy shaykhul islam daa am benn waay bu ko doon laaj naan ko waa ci kan laa jële al xadiis mu ne ko uxruj ilaa ahmad ibn <laughs> ne waa xadiis nga bëgg a jàng mu ne ko waaw mu ne ko demal ci ahmad ibn yunus nga jànge ci moom al xadiis ko mooy shaykhul islam <laughs> mooy xam nga ne nag imaam ahmad bu ne shaykhul islam ak man bu manaan shaykhul islam xaaj ñoo bokk ah non non shaykhul islam mooy du du domaine l'islam bi fépp fu nekk mën na faa nekk moom référence la